boo ko yoree di nga ci mën a jariñ jaam yi def ci jaamu yàlla yoo xam ne doon suuf du la ko may waaye mooy ci lu ñàkk alal la lay wax waaw bu ñëwoon ma war koo ñàkk mais moom ñàkkoon doon suuf la yemale moom lañ la waxoon que kon du na damay jël sama ameel yi moomeel yépp joxe ko après toog dëkk wala kaana déedéet naan damay dëddu àddiya man damay sufiyankew xamoo li ngay def wax naa la nekkal ki ëpp alal ci réew mi nekkal ki nga xam ne yow say compte gën a yaa gën a bareele alal man ngaa nekk ki nga xam ne yaay ci gën dëddu àddina yaay ki nga xam ne yaay le suufi de de du azaman yaay suufi wu zamaan gi yow yaay le vrai suufi yaay ki nga xam ne yaay xut bu zamaan te yaa fi ëpp alal walla bokk nga ci ñi nga xam ne ñi yàlla yëkkati lool te fekk yow yaa ëpp alal ci dëkk bi ndax lan alal ji ci poche yi la ne ci compte yi la nekk waaye nag duggul sa xol benn yoon ba borom bi la ko joxoon bu xëyoon jël ko loolu doo am dara loo ciy rëccu bal da nga ciy sant yàlla mi la ko joxoon nga ci doon jaamu yàlla mu jëlaat ko nga xam ne moom mooy almusarrif mi nga xam ne mooy soppane ko ci jaamam yi ak ci moomeelam yi ndax waxu leen ne yéen a moom dane wa yéen wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fii dee leen dépenser li nga xam ne borom bi moo leen ko jox def ngeen ciy wutawante kon kii mooy dëgg-dëgg suufi voilà kon nag mu ne ba léegi bokk na ci ay jikkoom moom suufi boobu mu nekk al ardi yurma fawqaha kull qabih wala turi min batniha illa ne day mujj nekk waaw moom suufi boobale ki nga xam ne mooy dëgg dëgg suuf suufi day nekk kal ardi day mel ni suuf ci wàcce boppam Allah kal ardi comme suuf rek waaw lii mooy jikko mu ngay wax dëgg dëgg suuf yi ku melul nii moom demi xamal ne waa ji dañ ko koy jiiñ doonu ko waaw kal ardi comme suuf yurma fawqaha dañuy sànni ci kawam kullu qabih lépp lu bon rek da ngay gis <coughs> ah, nit ñi di ci mbéewal ñii di ci gaanuwaay ah ñii di ci sànni ay mbalit yoo xamante ne nii yu nëpp ñu ko ciy sànni ci kaw suuf waaw lu nekk rek ñu ko ciy def ay pots d'échappement yu yàqook huile yu yàqu yu lépp ñu ko ciy sànni déchets yeeg lu ne ñu ngi koy sànni ci suuf si waaw kullu qabih wala turi min batniha illaa malih te kat gaay bu ñu ko gasee xëcc xëcc suuf si gas ko waqi ko ca biiram duñ fa fekk lu dul lu baax ta rafet waaw ay or ay jamaa ay pétrole yu ñuy jëfandikoo te pourtant ci kawam ñu yées kese lañ ci def waaw kooku mooy suuf yi lépp li ñan ay bañ sax ñin doon wax naan dañuy bañ suuf yi di leen dëkkale fu ñu dëkkul ak yooyu du tee yow lu baax rek nga leen di wan waaw lu baax kese parce que ah lu bon di dëkkul fa jëm fa jóge la cosaanoo la wolof yi wax moo tax it kam koy jam comme que moom lu baax kese la am dafa sell xolam dafa sell lu dul yàlla ci lu leneen lu dul yàlla newu ci moo tax moom lu baax kese lay wan waaja koy sànni ay jatrib di ko bind ay article di ko jat di ko di ko diaboliser di ko wax ay wax yu ñaaw malgré loolu da koy xool muuñ ko te bu ëllëgee mu fekk ko ci ay coono bu mën koo dimbali du ne yow tey nga dee de yow <laughs> tey nga dee de da koy dimbali te yàlla waaw xàmmeewul gaa yooyu moom xamul vengeance déedéet déedéet moom day mujj nekk ki nga xam ne Muhammad yi tiir ko jug yonent bi alayhi salaatu salaam tiir nga xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na moom nekkul woon lu di mer ngir boppam déedéet kaana yaghdabu eh, yaghdabu lillah wa yurdi lillah yonent bi alayhi salaatu salaam da doon mer ngir boroomam te daa nekkoon koo xamante ni nii mooy da doon kontaan di gërëm ngir boroomam koo ngay mujjee doon kon nag mu mel ni suuf dañuy sànni ci kawam yépp lu yées te ku bëgg ndox mu neex daal di gas am ndox mu neex illa malih kon mu ne yata'uhal ba léegi suuf nii la suuf yi bil mel mu ne yata'uhal karimu wala imu wal barru wal asi wa tastadimu mu ne bokk na ci jikkooy suuf moom suuf de laa terre te suufi bi loolee lay incarné noonu lay mel mu ne yata uhaa dina ko joggi alkarimu ki nga xam ne mooy ki tedd ta baax wala imu ak ki nga xam ne moo ŋàññilu ta bon day teg tànkam ci kaw suuf ku baax ak ku baaxul wal barru ki nga xam ne moo ŋàññiloo ki tedd waaye wal barru ki baax day jaar ci kaw suuf di ko joggi wal ansi ak mooy yàlla bi te amul sélectionné wul ne kii way jaar ci sama kaw yow boo jaar ci sama kaw yow mooy katu yàlla bi ma rëngi-rëngiwu daal di def tremblement de terre déedéet wa tasta diimu du tax loolu lépp ñépp di jog ci moom ku baax ak ku baaxul waaye mu sax mu sax ne teg ku nekk di jaar ci kaw allah kooku mooy ki nga xam ne mooy suufi day mën a ngar dajjoo li nga xamante ne mooy azannas muy li nga xam ne mooy loru jaam yi li rabbi lillahi rabbil alamin ngir borom bi tabaraka wa taala roy ko yonente bi alayhi salatu wassalam mu ne waka saxaabi waka qatril maa i fi dilli wasaqyi bi la stithnaa i ah, sori nañ de xam naa fichier yi dañ koy dagg deux fois dañ koy dagg def ko dix dix voilà parce que day gudd ñu ngi dem vingt parce que dañoo jeexal sëriñ bi mooy jeexal nii ah, moo tax bëgguñu ko arrêté voilà kon bu demee ba vingt dépassé yi dañ koy dagg ci digg bi après insha allahu taala kon nag ñu continuer mu ne ba léegi suufi bi mooy amul sélectionné kii wa bokk ci man moom laay defal kii bokkul ci man xamul loolu jaami yàlla lay gis baax na ñoom bon nañu lépp nag loolu nag teewul ci wàllu sharia bu ñëwee sharia ne àtte bi teg leen ko du teemu tege àtte bi yàlla waaw waaye bu dee mbiri boppam kese bu boobaa xoolul ku ko def dara ku ko deful dara ñëpp la yemale waaw moo tax moom ñëpp la yemale waaw moo tax li mu mel noonu misaalum suuf ñuy jog ci moom di ko wax lu ne di ko yekk lu ne lu bon lu ne ndab lu yées lu ne ñu dëkkale ko fa du tee ko fay dëkkale bu ko mënee dimbali dina ko dimbali waaw waaw mu ne waaye ba léegi day mel ni wakka saxaabi suuf yi dëgg-dëgg day mel ni gis nga niir yi nuage yi waaw wakka qatril yi comme toqi ndox yi ndox buy wàcc waaye nuage yi buy niir di dem ngir tawal fenn est-ce que lay sélectionné déedéet boroom bee koy wax demal fenn nga taw foofu waaye niiri ñoom du ñoom ñooy tànn naan kii ñu bon ñi lay tawal dëkku yéeféer yi gis nga ni muy tawe lu bari ñenn ci ñoom ay Europe yi boo fi ñëwee dañ taw bu baax seen mbay yi di baax nga gis ñoo xam ne dañoo ragal yàlla bi am ay bekkoor sélectionné wul te tamit noonu ngay gisee ay dëkku jullit yoo xam ne dafa naat ay Syrie yooyu nga gis yoo xam ne dafa wow comme ay Tchad comme ni ngay gisee tamit ay dëkku yéeféer yoo xam ne dafa wow am dëkku yéeféer yoo xam ne dafa naat mooy moom sélectionné wul mu ne nag suufii bi wakas saxaa bi day mel ni niir nuage yi buy ñëw di keral nit ñi moo tax mu ne fi dilli kas saxaa bi fi dilli ñoom dañoo mel ni niir yi buñ ñëwee di keral duñu sélectionné duñ ne kii diw lañuy keral moo baax ku bon ki duñ ko keral déedéet suufi bi tamit noonu la mel ay mbaaxam buy dotteeku nekkul rek ci ñi nga xam ne ñoo faram moom même noonam yi dañuy mos li nga xamante ne mooy ak mbaaxam ak waamee mbaaxam da leen di laal la mu ne kas waka saxaabi waka xatril maa i comme tokki ndox yi loolu fi dilli waaye wasaq yi fi dilli lan la topp lan la àndal as saxaab niir ya la àndal mooy ker gi saq saq yu fan lan la àndal mooy xatril maa voilà buy buy buy nandal suuf yi taw bi buy wàcc neewul kërub yéeféer bi moom toolub yéeféer bi du tooy déedéet waxul lool ñépp lay tooyal ñépp lay arroser waaw mu ni suufi bii noonu la war a mel moo tax fi zilli wa saqi bila istithna'i lu amulok seppee waaw mooy amul sélectionné mooy seppee du ne maa maa ngi taw nag wallaahi yow abu jëlin boo ne wala yow kan ku fi am tool ci waa Medina nekkum naa féq doo tooyee waaw wala yéen yahuud yi du seen tool du tooy déedéet Xaybar dafa naatoon te yahuud yaa fa ne woon riigu ñoo fa ne woon ndax du sélectionné waaw kon noonu la woon suufi bi noonu lay mel allah ah léegi nag lii nag bi mu waxee lii mu ne jikko yaa ngi ah, ah mu ne waaw déglul ma wax la wa man yakun kadaka fa huwa suufi aw laa fa du dawa ala al maaruufi mu ne wa man yakun képp ku nekk kadaka comme lii ma fi lim ba ma leen ne leen wal xaa wal xaasilu suufi ba eh, li ñu mën a tënk daal suufi bi mooy la ba ma tàmbalee foofu ba fii ma daanele ne wa ka saxaabi wa ka qatril maa'i fi dhilli wa saqyi bila istifnaa'i képp koo xamante ni ràngoo nga lii ma fi wax képp ku mel nii waman yàqu képp koo xam ne dafa nekk waman yàqun kadaaka mel nii fa huwa suufi kooku mooy suuf yi kooku mooy suufi dëgg-dëgg awlaa wala déet mu bañ a mel nii xamal ne waa jooju fasu da'wa boroomuk wootewu la day wootewu loo xamante ne di ràngal boppam ay galon yoo xamante ne nii mérité wu ko te ñoo ñoo bari ñoo ñooy almutasawwifa gaa yi suufi suufi yu di sufyanke sufyankewu te lépp lu fi yàq ñoo ko yàq mu ne ku melul nii moom xamal ne waajooj daa waa boroomu woote wu kese la alal ma'ruf ci li nga xam ne moom la ñu xam léegi nag muy tëj li nga xamante ne nii mooy baytu bu mujj bi bu ko defee ñu daaneel jeexal li nga xamante ne mooy faslun fi tasawufi waaye it ci noonu la ñuy li nga xam ne mooy muqaddima bi mu waxoon ba mu ne woon damay jiital ci buntu yi mu waxoon ne am na nag loo xam ne muqaddamun shay'un muqaddamun loo xam ne moom laa jiital def ko introduction nga xam ne bañ tàmbalee ba léegi depuis boobu ci la ne fii nag lay tëje moo tax nan la ko waxee ñu ngi koy déglu moom ash-shaykhu ahmadul xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim mu ne huna intaha muqaddamul kitaabi fal nansarif li awwalil abwaabi mu ne huna fii nii hunantaha fii de la jeem fii la jeexe ndax lu nekk rek am na jeex jeexital laa waaw kullu man alayha fan képp ku jaar ci kaw suuf dina jeex introduction bu neex bi ta am njariñ wallahi fii la ko sëriñ bi yemale huna fii intaha la yem de muqaddamul kitaabi li nga xam ne moom lañ jiitaloon ci suñu kanamu téere bii muy introduction bi di mbëmbëstal mi de fii la yem léegi nag lu ci des mu jox ñu la tampon wat ñu fin la ñuy jaar mu ne kon nag fal nam sarif nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu wëlbatiku waaw jëm li awwalil abwaab bi mooy ilaa awwalil waa bi nañ dem nag ci bunt bu njëkk ba nga xam ne waxoon naa leen ko yëgaloon naa leen ko annoncé woon naa leen ko ba may tàmbali téere bi kon nag foofee fa la ñu jëm